lan lañ koy wax nuudiya dañ koy euh, man am sax euh, nuyu waaw min ahli salaat yi ci waa julli du'ya min baabi salaat dañ koy woo ci bunt ba nga xam ne mooy buntu julli na ko diw ñëweel dugg àjjana ci buntu julli bu dee jëf joojee mu jëfoon lool la wa man kaana min ahlil jihaad yi kon deuxième hein ahlu salaa numéro un hein kon mu ngi noonu da nga am abwaab yi sow kii euh, fay noteel ma wan la yoneen saa salam wax nañu kon baabu sola bu dee baabu sola la def na ko waaw waaye waman kaana ne ko kaay dugg fii waman kaana min ahlil jihaadi kon baabul jihaadi bunt bi nga xam ne mooy xeex ci yoonu toolu xare ngir yàlla waaw mu dee koo xamante ne moom jëf jëm jëf jihaad la du du'a dees na ko woo min baabil jihaad ci ca buntu ba nga xam ne mooy buntu jihaad yeneen saa sal may wax de baabul salaati baabul jihaadi kon ñaara ngoog mu ne wa man kaana min ahli siyaami képp koo xam ne nag ci buntu koor nga bokk waaw du'a min baabi rayyaan moom lañ doon wax sànq ci dee nag yow ci waa woor nga bokkoon mooy dañ koy woowe ci buntu ba nga xam ne mooy rayyaan wa man kaana min ahli sadaqati bu dee nag nga xam ne ci waa eh, ñiy saraxe du'ya min baabi sadaqa ñu woo ko ci buntu ba nga xam ne mooy buntu sadaqa ñu ngi am ñeent combien ñeent quatre buntu ngoo léegi kon yeneen saa salaam quatre buntu yi la lim ci xadis bi ci la doon wax ne fa qaal Abu Bakr yeneen saa Seydina Abu Bakr ne mais yeneen saa salaam jënd naa la bi abi anta wa ummi ya rasulallah ma man du'iya min tilka al min fa hal yudaa ahadun min tilka al abwaab kulliha mu ne mooy laaj naan ko ne saa salaam jënd naa la sama baay sama ndey waaw est nekk na ci ñu woote obligé nit ki mooy est ce am na nit koo xam ne dees na ko woo ci bunt yëpp mooy juróom-ñetti bunt yëpp ñu woo ko ci bu ci nekk moom ñu woo ko ci. qaala naam yeneen saa sam na ko waaw wa arju an takuna minhum te am naa njort gu rëy que yow Abu Bakar mii bokk ña ci nga xam ne dañ leen di woo ci juróom ñetti bunte àjjana yi yépp allah <laughs> allah <laughs> yaa bokk la hawla wala quwwata illa billah <laughs> waaw waaw moo ra al euh, kii nu mu tudd euh, Ahmad moo ko solo ah. az-Zuhri mu ne li kulli amalin li kulli ahli amalin baabun yud'awna minhu bi dhaalika al-amal fa li ahli as-siyaam baab yud'awna minhu yuqaalu lahu ar-rayyaan waaw mu ne amul képp képp jëf ji jëf moom lañ doon wax sànq jëf ju nekk buntu la ngir jëf ju baax ju lay jëme àjjana aji jëf ju nekk am na buntu boo xam ne ci lañ leen di woo waa jëf joojee ci àjjana waa waa siyaam ñu ne woo leen foofee buntu ba nga xam ne mooy Rayyaan kon loolu lépp boo gisee mooy kon bunt yi bi alayhi salaam en tout cas euh, dañuy gis ne fii nii tudd na ñaata euh, mooy euh, mooy tudd ñeenti buntu léegi nag mu des ndax loolu lu am lu am solo la waa <coughs> mooy waaw kon léegi yeneen buntu yi ñooy lam lan mooy yeneen bunt yi nag parce que am nañ baabu solaa yeneen saa salama ko xadiis bi mu leer baabul jihaad yi yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alay hmm? mi nga xamante ne moom maa yantiqu anil in huwa illaa wahyu yuuhaa du waxe li nga xam ne ñeneen ñi moom lañ xame bànneex lépp lu mu wax borom bi tabaaraka wa taala moo ko wahyu ah moom de xamal nañu ñeenti bunt yoo xam ne leer na ci xadiis bi waa léegi yeneen yi ñooy la hein hein ñu ne la imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy shara euh, xadiis bi ñu wax sànk ci euh, fi nga xam ne moom la ko imaamul Buxaari ndax ci bërëb yu bari kitaabul fadaa'il ashaabi nabi baabun imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne euh, waqaa fi lxadis dicre arbaati abwaabin min abwaabil janna mu ne rot na ci xadis bii tudd gu yonent saa sallam tudd ñeent ci bunti àjjana yi wa taqaddama fi awaabi fi awaa'ilil jihaad wa inna abwaabal jannati samaniya foofu leeraloon na tamit ci beneen boo xam ne wuute na xadis bi ñu nekk ñun ci riwaay euh, bi imaamul Buxaari soloowu ko muy riwaay imaam Muslim bi xadis imaam Muslim ak Tirmidi ak ñi ko soloowoon ci waa ashaabu sunna imaam Ahmad leeral na fii que ne bunti àjjana yi waa imaamul Buxaari soloo nag ku ne beneen ci pa xadis bi foofu yeneen saa sam leeral ne buntu àjjana yi samaniya la juróom-ñett la léegi nag mu ne wa baqiya min al arkaani al hajj falahu baabun bila shakk mu ne des na ci li nga xamante ne mooy ci ponki lislaam yi buntu boo xamante ni buntu boo xamante ni nii mooy euh, euh, mooy arkaan yi mooy ponki l'islam nga xamante ne euh, dañoo am julli am woor am zakat mooy iqaamu salaa wa itaawu zakaa wa sawmu ramadaan wal hajj ah? léegi ak euh, li nga xamante ne mooy aj mu ne boobu nag da cee te kon boobu am na bunt ci loo xamante ne nii amul dara lañ ci sikki sàkk waaw kon imaam alxaafis dafa jàpp ne cinquième bi mooy alxaj ah mooy alxaj moom noonu la ko jàppe ne comme que loolu la ponk boobu moom mooy mooy euh, euh, boobu moo ci manque fii waaye sauf que boobu di waxee lool mooy mu des trois waaw mu des trois léegi nag mu ne wa amma thalathatu al-ukhra fa minha babu al-kadhimin al-ghayz wal-'afin 'an an-nas mu ne kanta ñetti des kon mu tudd ko numéro six mu ne mooy buntu bi nga xamante ne mooy buntu ñan eh? alkaadimiin alxayd waaw mooy ñi nga xamante ne ñooy eh, eh, nëbb seen lor seen seen mer bu ñu meree ñu daal di nëbb mer bi te yàlla tax waaw mu ne ñooñu alkaadimiina alxayda waaw ñooñu ñoo ci des wal aafina anin naas comme la aaya ba wax wallahu yuhibbul muhsinin ñiy jéggal nit ñi mu ne rawahu ahmad ibn hanbal moo ko solo an rawh ibn ubada mu jëla ko ci rawh ibn ubada an ash'ath mu jëla ko ci al ash'ath an al hasan ci sayyidina al hasan al basri mursalan loo xam nag ci moom la yem mu ne inna lillahi baaban fil jannati la yadxuluhu illa man asaa wa minha al baabul ayman wa huwa baabul mutawakkiliin kon boobu mooy beneen si septième alladi yadxulu minhu man laa xisaaba alayhi wala azab waaw <laughs> mu ne kon foofu sauf que ci Seydina al-Hasanul Basri la mu ne eh, inna lillahi ñeel na borom bi tabaaraka wa taala baaban fil janna buntu boo xam ne aljana la nekk laa yadxuluhu du fa dugg illaa man afa lu dul ko jéggale an mazlima ci koo xam ne dañ koo tooñ ak tooñaange buñ ko def mu jéggale te yàlla tax kon mooy kaazimiina al-ghayz wal aafiina anin naas ah moom lay wax nii ne kon lii nii hadis bi mooy wane ne kon loolu bunt la ci buntu àjjana yi nga xam ne moo des waaw voilà ñu ne kon lii day wane ne lii la waaye sauf ci biir hadis bi am na leneen lu mu ci dugal wa minha al-baabul man mu ne bokk na ci bunt ba nga xamante ne nii mooy bu ndejoor ba waaw mooy ba nga xam ne moo ndejoore wa huwa baabul mutawakkiliin kon mooy septième bi mooy euh, euh, euh, baabul mutawakkiliin buntu ñi nga xamante ne ñooy wàkkirlu dong waaw di aj lépp seen mbir ci seen borom tabaaraka wa taala am nañ fa bunt waaw alladi bi nga xam ne yadxulu minhu dina fa dugge àjjana man laa xisaaba alayhi wala idab nga xam ne am adab kooku kenn du ko saytu amul lees koy régler waaye amul benn mbugal ndax ñooñu seen lépp dañ koo bàyyi woon ak seen boroom waaw mu ne wa amma saalis léegi wax na la ñett yu mujj la doon wax léegi ñaari wax na la ko baabul kaazimiin al ghayz al mutawakkiliin léegi mu ne wa amma saalis fa la'allahu baabu zikr mu ne amaana moom mooy eh, baabu mooy bunt bi nga xam ne mooy buntu tudd yàlla sikkar waaw buntu la ci buntu àjjana yi léegi boobu dane euh, fala la amaana fa inna inda Tirmidhi ndax na nekk na ca imaamu Tirmidhi maa yuumi u ilay luy wone luy junj en tout cas loolee waaw mu ne wayaxtamil waaye yenu na mu nekk beneen buntu de budul baabul zikri an yakuna baabul ilmi waaw euh, euh, bunt bi nga xam ne mooy buntu xam-xam waaw kene mu ne wallahu aalam waaw waaw allahu akbar waaye mu ne bon après bi waxee lii mu ne waaye nag wa yahtamilu an yakuna al murad bil abwaab allati yud'a minha mu ne nag ma mais yenu na ne mën na nekk c'est possible que ne buntu yi nga xam ne moom la ñuy wax mooy yi nga xam ne day am malaaka yu fa taxaw di woo nit ñi di jaar seen tourné leen ana ñoom diw ñii doon def jaamu yàlla sàngam sokam ah mu ne Euh, euh, abwaabu man mm, ah, abwaabun min daaxili abwaabil janna al asliya mu ne minha abwaabun li anna al a'maal as-saalih akthar adadan min samaaniya parce que moom laa doon wax sànq ndax hadith bi dafa commencé ne képp ku jëf man anfaqa zawjayni fii min shay'in fii min ashyaa ci beneen riwaaya fii sabiilillah yud'a min abwaabi yaani al janna yaa Abdallah haaza xayr mooy foo jëf jëf ju baax rek dañ lay woon la yow Abdallah ah sa jëf ji de ci buntu àjjana yi day am koy taxaw ne ko lii lii de lu yiw la te mooy jëf yu yiw yi ëpp na huit juróom-ñett loolu la imaam imaam imaam xaafis di wax ne amaana yii mooy yi nga xam ne ñooy buntu cosaan yi waaw sinon jëf ju baax joo def am na fu ñuy woote na la yow lii nga jëf kat lu baax la baa mooy yu cosaan yi mooy lii buntu yii nga xam ne mooy ak asamaaniya ya que jëf yu baax yi ëpp nañ lool waaye yii ñooy gën a mag yeneen yi nag tamit ñu nekk ci seen ron. voilà yi ñooy abwaabul janna al asliya yu cosaan yi voilà mu ne wallahu aalam euh, euh, léegi kon loolu la al imaam daal di wax boo gisee kon ginnaaw ñeent yi nga xam ne moom la xadiis bi ñëw mu leer xajja la ci yokk kaazimiin al ghayz al mutawakkiliin al zikr aw al ilm waaw kon loolu muy wit yi euh, am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne non c'est possible tamit leneen am na yeneen yu mën a nekk baabul mutawakkiliin dëgg la euh, euh, euh, loolu ñëw na ci xadiis sayna Abu Hurayra nekk saxiixayni yuy wane ne kene xadiisu sayna Ukaasha bi bu sayna Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci la wax ne sayna Ukaasha ci la doon wax ne bi yoneen saa sam di wax ne Euh, day dugg su àjjana sab'una alfan soixante-dix mille yoo xam ne euh, ñoom duñ leen xisaab euh, te duñ leen ñoom dañuy dugg àjjana bi gayri xisaabin du am mbugal te kenn du leen saytu ba ukaasha ne yoneen saa bokkuma ci ñoom ba saxaaba yi mu dugg gaay di wax ku nekk nan lañ war a doon xadiis boobu mooy dafa wax ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom bokk na ci seeni màndarga ñoom wa ala rabbihim yatawakkalun bi mu limee laa yatatayarun wala yastarquun wa ala rabbihim yatawakkaluun gisoon nañ ko ci riyaad bi ah boobu eh, am ñu ne loolu day dëgëral ne baabul mutawakkiliin bi imaam al-Haafiz loolu da koy dëgëral ne loolu ci la waaye am na yeneen bunt yoo xam ne yoo xam ne ñi dañu jàpp ne peut-être eh, buntu eh, xajj bële sax amaana est-ce loolu buntu la ci <laughs> waaw parce que moom daa jàpp arkaan yi ne comme que arkaan yi moom wax nañu yi nga xam ne ñooy ponk ponk yi keno yi l'islam yi te xaj tudduñu ko kon xaj moom forcément da cee bokk waaw tudd nañ julli woor euh, euh, joxe zakat aj moo ci des waaw yi ci des mooy ashhadu an la ilaha loolu moom mooy tax sax nga am yi yëpp léegi kon comme que xaj xaj moo des kon xaj daa war a dugg kon ten saa sam xamal nañu jihaat moom dugg na kon bu dugalee aj muy cinq am ñu ne bon est-ce que aj ci la waaw bu boobaa kon buntu yi kon eh, am ñu tudd ne baabu sila as-sila wal birrul walidayn waaw mooy li nga xam ne te eh, suñu sëriñ Cheikh Mouhamed Moustapha radiyallahu anhu bi muy shara maram bi hadith moom loolu la nootaloon loolu la tuddoon te buntu yi nga xamante ne ni amaana imaam al-Hafiz bi mu wax ne xaj ah, moom da cee dogu parce que arkaanul yi dañoo am buntu kon aj waxuñu ko kon naa daa war am waaye moom mu tuddoon ne euh, à la place lool baabu silati wa birrul mooy buntu bi nga xam ne buntu jokk ak baaxe jëme ci say waajur ndax riwaaye ndax xadiis sayna ahmad na ko noon al imaamu tirmidi rahmatullah alayhi yeneen saa salaam ne al awsatu abwaabil janna ne ki nga xamante ne mooy Euh, ki euh, waajur mooy awsatu abwaabil janna mooy ki gën a ci buntu àjjana yi mooy buntu ba gën a dëgg waaw mu jël waajur mooy birrul waalidayni dalay may nga dugg ca buntu ba gën a dëgg ci li nga xamante ne mooy buntu àjjana yi waaw te lool al imaam ibn ku mel ni al imaam ibn Maaja it waxuma ko de ah al imaam ibn Maaja moom itam daal dina koy solo wax nañ la al imaam at-Tirmidhi na ko noon al imaamu Ahmad rahmatullahi ala al jamii jële ko Seydina Abu Darda eh, radiyallahu anhu mu ne daa dégg naa leen saa saa mu ne al waalidu awsatu abwaabil janna waaw fa adi' dhalika al baab aw ihfadh Allah yonent bi alei salaatu salaam ne alwaari di gis nga waajur bi de mooy baaxi jëme ci ñoom sabab la ci dugal nit ki dugg àjjana waaw ci gën a baax waaw ñi léegi nag mu ne léegi nag fa adi' dhalika al baab aw ihfaz léegi nag nit ki yow yaa ci def bu la neexee yaay tànn comme fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi mu ne ko nag fa adi' doya dalal zalikal baab bunt boobee waaw bu boobaa nag mooy di nga am lu la ci metti de waaw waaw du dañ laa tànn loo waaw bu ma ci tànn kon baax na ndax yeneen saa saa moo ma ne ma tànn naa euh, li nga xamante ne ah bunt boobu kon bala soobee yow jaam bi aw wala boog ah nga wattu ko loo man ci defal yiw sa waajur yi te du nekk lu jaa lu xaram ay waaw bàyyil sag rëy sag waay yaa waay maire bi da ngay waaru paa bi da ngay waaru fexeel yooyu nga teg ko fee boo maree fóonal ma sa seen sa seen tànk yi laa wax waaw di raam ngir ñoom di dab seen bànneex fekk mu ngi nekk loo xam ne lu dagan la te du lu xaram même bu dee ne day nekk ci yow xamal ne boo ko defee yonent saa salaam yow de def nga lam na aw ihfazu fa adi'a doya dalal nga wattu ko nga toppatoo ko waaw kon lii nii muy hadis eh, eh, eh, bi tax kon lii day wane ne kon bokk na ci bunt yi waaw bokk na ci bunt yi muy zikru sila ndax loolu mooy jokk wa birrul walidayni léegi nag mu def beneen affaire am beneen buntu boo xam ne Eh, imaam al-Hafiz wax na ko muy gis nañ ko mooy az-zikr gis nañ ko eh, kon boo yokkee ci kaat yi gis nañ am nañ mutawakkiliin abwaabul mutawak baabul mutawakkiliin eh, bu nekkee cinq baabu sila biñ jóge léegi wa birrul waaliday nekk six baabu zikri nekk sept kon benn ciy des a ah, benn wa mooy lan ah cheikh bi suñu sëriñ radiyallahu anhu ne woon baabu tawba moom la gis waaw lool yeneen xadiis ñoo ko leeral waaw mooy buntu bi nga xamante ne nii hein da yeneen saa salaam al imaam Abu Ya'la ko noon al imaam at-Tabarani rahmatullah alayhima ñoo ko solo kene àjjana dafa am huit abwaab juróom ñetti bunt huit bunt yoo xam ne set yi dañoo tëju benn bi moo ubbeeku lil jannati samaniyatu abwa sama lil jannati samaniyatu abwaabin waaw yoo xamante ne nii eh, eh, eh, juróom ñaar yi mu mughallaqa waaw dañ leen a tëj wa wahidun maftuh benn bi lañ ubbi li tawba ila an tatlu'a ash-shams moom lañu ubbi ba mi jant bi di ñuy leme jant bi kon loolu noonu mu nekk beneen mbir boo xam ne eh, eh, eh, day dëgëral lool que ne loolu tamit baabu tawba daa nekk buntu ci buntu yi nga xam ne ñooy buntu aljana yi bu ko defee ñu am wit bu boobaa da ngay gis yi nga xam ne mooy dëppoo da ci am ak al imaam al xaafis xajar yi mu tudd mooy baabul mutawakkiliin ak baabu zikri Euh, euh, euh, baabu az-zikri ak al-mutawakkiliin léegi nag ndax bu boobaa da ngay am cinq six mu def sept ak huit boobu suñu sëriñ tudd ci mutawakkil baabu silati wa birrul waalidayn ak baabu tawba voilà baabu tawba kantaal imam baabu zikri boobu ci la woon muy baabul kaazimiin al-ghayz ak al-hajj yooyu ñoo yi nga xamante ne moom la kantaal imam al-haafid ibn Hajar rahmatullahi alayhi moom daldi di woon tudd kon loolu lu hamaham lu hamahamaham solo la loolu daa nekk loo xam ne am na am na solo waaw loolu eh, am na solo lool dañu ci bàyyi kon kon ginnaaw loolee hein ñu gis kon buntu yooyu nga xam ne kon juróom-ñetti buntu àjjana yaango kon buñ ko climaté bu dee solo al imaam al xaaf na xajar amoon nañ buntu te yooyu mooy ñeent yi kenn dëppoo ñépp ci dëppoo parce que xadiis bee ko tudd baabu salaati buntu julli baabul jihaadi buntu jihaad baabu rayaan buntu woor woorkat yi as-sadaqa mooy buntu ñi ngi joxe zakat ñi saraxe tamit léegi imaam al xaafis yokkoon ci baabul xaj muy cinq baabul kaazimiina al-ghayz ñi euh, nëbb seen mer tey jéggal nit ñi muy siis baabul mutawakkiliin ñi nga xam ne ñoo wàkkeerlu ci seen boroom di juróom-ñaar baabu zikri awil ilmi moom dane wala xam-xam loolu fàttoon naa ko loolu muy juróom ñett bu ñu jëlee ci beneen décompte bi nga xam ne moom la euh, suñu sëriñ def ci shara bulughul maram bi radiyallahu anhu mooy moom euh, salaa jihaad rayaan sadaqa Euh, euh, euh, mutawakkiliin boobu gis nañ ko ci al imaam al xaafiz ibn Hajar ak baabu mooy ñuy wàkkeerlu ci seen borom as-sila wa birrul waalidayni jokk ak rafetal jëmi ci say waajur ak li nga xam ne mooy baabu tawba tuub ginnaaw avant boobu baabu zikri kon mu ngi noonee muy juróom ñetti bunt yi léegi nag yeneen bunt yi ngay dégg yépp yu baax yi day ay dañu dugg ci yi waaw ci ronu yii lañ dugg rek ndax jëf yi yeneen yu baax yëpp boo ko seetee juróom-ñett yi da leen a peeg waaw ajjana gis nga moo ëpp porte li nga xam ne mooy sawara waaw waaye loolu xamoo ko sawara moom alquran a ko wax laha sab'atu abwaab <laughs> wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsuum allah com waaw ca suuratul hijr mu ne inna wa inna la maw'iduhum ajma'iin ajma'iin mooy ñu Iblis <laughs> doon wax waxam yu ñàkk teggi ña ba muy wax rek naan dinaa leen sànk dinaa leen la ughwiyannahum ajma'in illaa ibadaka minhum al-mukhlasin waat naa ne dinaa leen sànk ñoom ñëpp ba jaam yi nga xam ne ñoo sellal ma borom bi tabaraka wa taala ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al la maw'iduhum ajma'in mu ne ko nag na nga sama jaam yi man ñi nga xam ne doyloo nañ ma may seen borom waaw ñooñu moom mënaloo leen dara amoo ci ñoom benn pouvoir lu dul ñi nga xam ne ci sama jaam yu global yi nag ña la topp ñoom ca ñoom al euh, minal gaawin ci ñu beew ñi waaw beew bañ a topp yàlla topp sa bakkan ak mbiru iblis ñooñu nag na leen leer ne wa inna jahannama gis nga fa waraaw jahannama la maw'iduhum mooy seenu mooy seenu kii euh, rendez-vous ajma'ina mbooleem seen kenn du ci rëcc laha sab'atu abwaab waaw jahannama moom am na juróom ñaari porte yoo xam ne yu ñàng la waaw li kulli baabin minhum juzun maqsum waaw buntu bu nekk am na pàcc boo xam ne bu ñu bu ñu bu ñu ndog la teg bu ñu koo xam ne ca lañuy ñuy jaare ci nit ñi wal jinne yi boo xam ne ca la ñuy dugge biir sawara wal iyaadu billah ajjana nag borom bi def ko juróom ñaari juróom ñetti buntu waaw allahu akbar waaw allahu akbar kon nag ah ñaan li Seydina Abu Bakar waaw mi nga xam ne eh, moom loolu la ñaan yonent may saasaam laaj laaj ko ko sax ñu ne mu ne ko waaw am na de waaw am na te yaakaar naa waaw nga bokk ci yal ja'alana allahu min haula yal nañu boroom bi boole ci ñi nga xam ne dañ leen di woowe ci buntu aljana yëpp waaw nañ yal nañu ci boole boole waaw boole ci imam bi bind téere beeg boroom xam-xamul islam yi nga xamante ne nii bu ñu xamee dara ñoo tax <laughs> waaw allahu akbar waaw bañi àddina yi tukkee képp kuy toppatoo xam-xamu yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi dii mu fi indi muy alquran ak sunna yal na la borom bi boole ci ñoom amin kon loolu masala la boo xam ne bu ama am solo la eh, ci li nga xamante ne nii mooy eh, eh, buntu bi ñu nekk kon ginnaaw masala boobu bokk na leneen loo xam ne lañ ciy jàng mooy Euh, Seydina ba li nga xam ne noonu la saxaaba yi doon def kanat alayna ri'ayatul ibil ñun dañu amoon doon awante ngir suñu liggéey bi nga xam ne mooy suñu càmm gañ doon def ñu xam ne ah ñun ñëpp di defandoo liggéey bi te am na loo xam ne dañ koo war a takk muy njàngalem yonent way sa saam xel ñun ñëpp ñu dem bàyyi xam bi neenal ko dañ ci xame ne jàngale jàng saakukatu xam-xam bi daa war tamit di am lu mu jàpp waaw du ne man damay ut sa damay sàkku xam-xam sama yoon newu ci waaw na toppatoo xam-xam bi waaye bu mu doya dal li nga xamante ne mooy côté loo xam ne moom lay dunde waaw loo xamante ne nii wërsëg goo xamante ne moom lay sàkku ci boroomam tabaraka wa taala ñaar yooyu dàqantewuñ noo dàqantewuñ nekkul ne boo man soit leen am damay sàkku wërsëg wala ma bàyyi xam-xam déedéet booleel ba al jamu baynal husnayayni fexeel ngay dajale diggante ñaari xam-xam yi ñaari bu baax yi waaye nag xam-xamu ëpp doole lépp waaye tamit borom bi dañoo wax famshu suuf manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur waaw mooy moo tax euh, euh, euh, dox leen ci suuf si yoon yi ma leen ci defal waaw ngeen uti wërsëg goo xam ne moom ngeen di dunde di ko lekk waaw te ngeen xam ne nag wërsëgu borom bi mu leen defal lu ngeen uti wërsëg wërsëg na ngeen ci seet yàlla ndax xam leen ne ci moom lañ leen di pang ëllëg dajale yéen ñëpp kon loolu boroom kii sàkku xam-xam waru la nekk koo xam ne day toog nit ñi di ko yaral ak dundam déedéet na nekk koo xam ne day am ci lu mu jàpp waaye kenn du ko gën jàpp ci xam-xam te bu demee ba xam ne ah mbir mi kat am na ay moyens yoo xam ne man na cee jaar ay wasiya ay wasaa'il yoo xam ne mën na cee jaar bu ko defee lenn xam-xam bi du ko ko def waaw ñoom niñ doon def mooy dañ doon awante kon Seydina Omar ak mbokkam ba am ñu ne Itbaan ibn Malik la radiyallahu anhu noonu lañ doon def ñoom tamit bu kii demee liggéey booy dem di liggéey di sàmmi da ngay sàmmaale xari keneen wala géléemi keneen waaw moom mu dem déglu ci hadis yoneen saa sam boo ñëwee mu wax la yow itam nga ngeen di awante di ko def noonu loolu méthode la bu amoon ñun borom bi yombalal nañu wala alhamdulillah minna ba léegi mën nañu def loolu waaye am may nañu enregistrement may nañu mën a vidéo yoo xamante ne njàngale yi sëriñ bi ci boppam da koy def dugal ko ci YouTube yi wala yi nga xam ne euh, réseau yi nga xam ne fa lañ ko mën a amee euh, ay Facebook ak yooyu ak ak ak TikTok ak yu mel noonu ak yeneen i euh, support yoo xamante ne da ko fay def nga xam ne yow même boo dee ñëwoo lool nag lool am warul a tax nag nga sàggane teew bi parce que boo sàgganee teew bi la liggéey gën a sàggane waaw dootoo déglu boo nee ah waaye comme que noonu la man de jaratul may dem saa yi naa toog rek man daal man daal saa bu publier ma xool bu dee man ngaa teew mu nekk jataay yoo xam ne dañ koy ubbi ñuy teew boo ko mënee demal rien que barke fekke jataayu xam-xam loo xam ne yonent bay saa saam noonu la ko doon defe allahu akbar loolu gin dara gin yoo xam ne dañ ko ubbi nit ñi di ko fekke boo ko mënee saa boo ko manee demal waaw boo ko mënul nag mooy solution Euh, plan B bi mooy nga jàpp ci yi nga xam ne ñu ngi koy publier waaye bul yem rek ne bon man de moom publication yi laay yem jarul may dem parce loolu dina am benn temps boo moytul boo amul benn kii euh, ca ngay commencer di bàyyi di doyadal mbir yi par ndànk-ndànk waaw naan bon grawul benn fichier la après dinaa ko déglu après muy bari di bari di bari ba mu toll noo xamante ni après da ngay tàyyel te dara indiwula ko lu dul sa relâchement kon loolu nañ ciy bàyyi xel mooy di ut loo jàpp métier moo jàpp wala loo ute sa dund waaye loolu war dàqantewul ak uti xam-xam léegi nag comme liñ la wax léegi enregistrement yi yomb na bu dee ne foog nga liggéey jamono ji ngay liggéey manoo nekk kër sëriñ bi tout le temps waaw waaw manoo nekk kër sëriñ bi tout le bu boobaa ni ngay def mooy fexeel ah yow cours yi moo xam bu dee ñuy jël note la wala ñuy enregistrer yow enregistrement yooyu fexeel dee ci jot te tamit boo ko jotee nga def ci li war waaye jot ko di ko dajale noonu rek loolu damay ragal ne ki nga xam ne moo dajale bibliothèque te lépp luñ ko laaj mu ne xaaral dama dem kër ga daal di ubbi téere yi xool sax premièrement ca ban téere la nekk kooku du gaaw a jariñ nit ñi voilà ilmi ma'i haythu ma yamamtu yatba'uni in kuntu fi suuqi kaana al ilmu fi l suuqi in kuntu fi l bayti kaana al ilmu fi l bayti aw kuntu fi l suuqi kaana al ilmu fihi ma'i kama qaala al imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi sama xam-xam day ànd man noonu nga war a mel fu ma nekk mu nekk fa ak man mu ne ci kër gi mu ngi kër gi nekkul mu ngi ci sunduux bi de waaw laa bat na sunduux nekkul loo xam ne ay carton ay caisse ay bibliothèque yuñ ko dugal wala ay téléphone yoo xam ne ci lañ def bibliothèque mondiale ndax léegi moom da nga yor bibliothèque ci sa poche muy sa téléphone waaw buñ nee nii rek nga ne xaaral ma xool Cheikh Google wala ma xool téere bi nga xam ne téléchargé woon naa ko loolu doo ci génne waay <laughs> waaw léeg leen ngay xool batterie ba fay <laughs> waaw léegi yow wala sax ngay xool doo gis mbir mi da nga koy fexe di takk waaw loolu lépp borom bi daf ñu ko yombal waaye warula tax nag ñu neenal euh, takk bi waaw kon loolu dafa am solo quoi te tamit euh, loolu dañ ciy jàng benn affaire lool saxaaba yi doon def dañoo jàngal ne dunduk jullit dafa war a méthodique jullit dafa war a organiser ak dundam warula nekk koo xam ne ay affaire falaa falaa lay def quoi waaw li tax suñu borom daal di farataal juróomi julli yoo xam ne dana inna salata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta julli de dëgg dëgg daa nekk loo xam ne dama koo farataal ci kaw wër njëru yàmba yàlla yi mu nekk loo xamante ne dama ko utal waxtu woo xam ne dëxal boo xamante ne bu ñu rëdd la lii la lii la lii la lii la tisbaar nii la tàkkusaan nangam loolu mooy jullit bi noonu dundam war saa su ne daa war a nekk ci mbir waaw kull yawmin huwa fi sha'n waaw loolu mu roye ko li nga xam ne mooy boromam tabaaraka wa taala saa su ne mu fexe melooy borom boobu nga xam ne borom bi nga xam ne saa su ne day nekk ci dara yow itam saa su ne fexeel nekk ci loo xam ne moo lay may ngërëmu sa borom boobee tabaaraka wa waaw kon loolu dafa am solo quoi mais doo nekk lu ñu wax nga kii désorganisé koo xam ne boo ñëwee boo ko gisee rek xam ne kii il n'est pas bien dans sa tête waaw su néegam rek boo fa duggee xam ne lui il n'est pas organisé day trahir li nga xam ne waa ji noonu la mel kon jullit daa war a nekk koo xamante ne day régler heure am régler ay journée am xam ne bu ma liiwee liggéey yi après lii laa war a def waaw suy naa ba ñoom xamoon nañ ne buñ demee sànni buñ paree gaaw ba def yóbbu gëléem yi fi ñuy nekk daw ci yonent ba lay saa saa uti xam-xam ñaar yooyu am ci àddina bi ah voilà ak xam-xam te xam-xam bi liggéey xam liggéey bi xam-xamal koy may tamit. waaw parce que xam-xamu sàmm du damay ñëw rek taxaw nga jox du koo jox jëlee mu tàmm ko de ma hakaza ya sa'du turadul ibilia ah, al ibila al ibilu ah. voilà kon loolu dafa am solo waaw mais njàngum diine loolu da nga koo war a am solo bul sàggane saw kàddu àddina waaye bul tax nag nga ñëw ba sa yow sa wàllu àddina defoo ci sa wàllu diine dara kon loolu dafa am solo waaye dañuy gis dimbali wante bi nga xam ne taalibe yi loolu la ñu war a def seen diggante waaw dimbalante tamit di xalaat ay xalaat yoo xam ne da leen di jëmmale ci nan la ñuy gën a takk xam-xam di nan lañ koy gën jàppee jàppe loolu ku ci am xalaat ñu koy doxante te tamit ku nekk pare ngir mën a jàppale sa moroom doone man daal waaye sama yoon da cee ne déedéet loo gis nga ñii ku dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ doon awante waaw kon nag loolu lu ama am solo quoi